A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. <clears throat> Bismillaahi rahmaani rahiim. As-salaatu wa salaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil baqara. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. alladina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raaji'uun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñeen fukk ba juróom benn ba léegi mu ngi wax ñi nga xamante ne nii ñoom la suñu boroom tabaaraka wa taala wax ne ci ñoom ñoo ñële ñoom la julli nekkul loo xam ne lu diis muy alxaaji'uun ñi nga xam ne ñooy toroxlu tey topp li nga xamante ne nii mooy seen boroom tabaaraka wa taala tey dale ci li nga xam ne mooy jaam yi jaamu yàlla ak julli ci lañuy dale alaa bi dikrillah tatma alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal la borom bi tabaaraka wa taala waxoon bi dikrillah ci tudd borom bi tabaaraka wa bi dikrillah ci fàttale ko borom bi tabaaraka wa taala lay dale alquluubu li nga xam ne mooy xol yi kon nag mu ne xaashi'uuna yooyu ñooy ñan mu ne alladiina mooy ñi nga xamante ne nii yadunnuuna ñoom de dañoo am li nga xamante ne nii mooy yaqiin gu leer naññ annahum kana ñoom de dëgg-dëgg mulaaqu rabbihim ak yi ñi nga xamante ne dañuy daje ak li nga xam ne mooy seen boroom lañ wa annahum te ñoom ilayhim ilayhi ci seen boroom de raji'una lañuy dellu loolu nag mu ne gaa yooyu la ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy xaashi'una yi mu ne yaa bani israil yéen ñi nga xamante ne nii yéenay doomu israil yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne yéen waa yéen li nga xamante ne nii yéenay doomu Israayil yi léegi mu ne uzkuru tudd leen uzkuru fàtteleku leen ba léegi ni'mati li nga xamante ne ni'mati yallati sama xam-xam sama sama xéewal gi nga xamante ne nii an'amtu alaykum moom laa leen xéewal waa nii taman seen boroom faddaltukum maay gi nga xamante ne maa leen gënale alal alamin ci mboolem ñi nga xamante ne ñooy nitu seen jamono wattaqu te da ragal nag yow man te mooy leen yow man bés boo xamante ne nii mu ngi ñëw ci kanam de te waxoon naa leen ko te leer na muy bés pénc nga xam ne bés boo bële laa tajzi nafsun an nafsin shay'a benn bakkan du manal beneen bakkan. tous dara la ko dul manal bu yaakaar ne mooy ne yéen daal seeni maam ay yonent lañu woon alayhimus alhamdulillah alayhim salaatu wassalaam keni loolu daal yéen tax na leen daal mooy daal lu leen neex def def ay caay-caay ci kaw suuf bu ëllëgee yéen di ngeen ci génn parce que seen maama doon diw yëg leen ne nag wattaqu ragal leen tamoy tandiku leen yawman bés boo xamante ne nii laa tajzi nafsun benn bakkan darul manalaan nafsin ci beneen shay'an dara wala yuqbalu minha shafaa te kenn du fa nangul kenn loo xamante ne ak ramm mooy rambu moom fi muy man a nekkee mooy koo xam ne dafa newoon ci yoon matalul ñu daal di koy ramm kooku mën naa ne waaye nekk ci kéefër weddi yàlla bañ yàlla ba pare di doxe seen bakkan kese la nga xam ne moom la seen maam yu baax yaak seen baay yu baax ya newe woon ngeen ne ko fi dégg def ko li nga xamante ni sax moom moom loo xam ne mel ni loo xam ne poubelle ba ngeen ko sànni ba pare foog ni yéen ragal leen bés boobale nga xamante ne nii kon benn bakkan dafa dul manal beneen bakkan dara dara la ko fa dul jariñ de bu ëllëgee boobale ah non de loolu moom du ko ci manal dara te du ko mën a fegal tuus ci li nga xamante ne mbugal mi nga xamante ne moom la ko boroomam tabaaraka wa taala waajalal ndax weddi gu mu weddi wala yuqbalu minha shafaa te kenn du ko nangul la nga xamante ne nii dawaa yuqbalu minha te deesul fa nangu shafa benn ramm boo xamante ne lu dul lu neex yàlla comme nin koy leerale ci saar bii ne man dalladi yashfa'u indahu illa bi ilni ana ki nga xamante ne nii moom mooy ki nga xamante ne yashfa'u inda mooy kenn du ramm fa moom lu dul mu neex ko fay fa moom lu dul mu neex ko ci ndigalam mu ne kon kenn du fa nangu benn duñ fa nangu rammulee shafa minha wala yuqbalu seen bakkan boobale shafan benn ramm muy def intersection wak di ñaan ñu ramm diwu wala yuxadu minha adl te gis nga nag bakkan boobale nga xam ne jaamuwul woon boroomam daroon mooy boroom bi tabaraka wa taala bu keroogee kenn da ko dul nangul loo xamante ne mooy adlun mooy fidaa gu muy joxe daal di am lu mu joxe ngir jënd ko boppam kenn du ko nangu wala hum yunsarun te kenn du dimbali bakkan yoo yële nga xamante ne nii ñoo doon weddi seen boroom bañ war leen suub ci mbugal mi mu ne waaye fàttaleku leen naa najjaynaakum yéen waa banu israil ci xéewal yi ma leen wax dee leen ko tudd da du ko fàttaleku yu seen boroom yi mu def ci yéen waaye fàttaleku leen najjaynaakum ci laa leen daal di leen muccal min aali firawn ci waa këru firawna yasumunakum ñu leen doon mosal di leen di leen ñamal su aladab lii ci gën a yées ci mbugal di leen toroxal di leen teg ay mbugal yu tara tara tara di leen liggéey liggéey yoo xam ne ñaw ngeen a bañ ba pare di leen di ñàq seen personnalité di leen doya ba pare di leen di teg di leen teg ay daanaki lempo ak ay yu yoo xam ne ci ngeen doon nekk di leen tabaxal seen tabax ya di leen lakkal seen mburu ya te ñemewu ngeen a bañ ngeen li ngeen doon sax diine ji leen yàlla jox ñemewu ngeen woon ci tënku kon nag yasumunakum ñu ngeen leen doon mosal su al'adab la gën a ñaaw ci mbugal yi yudabbihuna ba pare la gën a ñaaw nag mooy yudabbihuna ñu nga doon rendi abnaakum seen doom yu góor ya wa yastahyuna ñuy bàyyi mu dundu nisaakum ña nga xam ne mooy seen doom yu jigéen ya wa fi daalikum te nekk na nag ci lii noon loo noonu le Firawna doon def ci siin balaa un am nattu la woon bu tëra tara tar waaye balaa un mbugal la woon te musiba la woon de min rabbikum manattu la woon bu mag min rabbikum boo xam ne bu tukkee woon ci seen borom tabaaraka wa taala waaye it man na nekk xéewal parce que loolu signe la bu doon wane yonent bi nga xam ne moo leen di sauver si muy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ngi doon agsi min rabbikum tukkee ci seen borom azimun mu nekkoon bu màgg màgg way fàttalaku leen ba léegi yéen waa banu Israil faraqnaa bikumul bahra faraqnaa bikumul bahr fàttaleku leen keroog ba nga xamante ne nii ci lañ leen xarale li nga xamante ne mooy géej ga muy géej mer ba nga xamante ne nii ci la leen Firawna daal di woon toppe fa anjaynaakum ma daal di leen muccal wa aghraqnaa ma muccal yéen yéen ginnaaw ba ngeen ci duggee di daw Firawna ba nga xam ne ci la doon topp naan inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun mooñ ay xal ay ay ay ay ay ay ay ay mbooloo sa mbooloo lañ su ndaw nañ dem daal di leen faat faagaagal leen daal di ñibbisi waat suñu boroom daal di ñëw waxoon Seydina Muusa alayhi salaam ne ko dóoral sa yat wi dóor ko li nga xam ne mooy géej gi mu daal di dëgër mu am yoon woo xam ne wu xàll wuñ man a jaar bañ ci jaalee Firawna daal di accès ki gàngooram ne dañ leen di topp duñ duggee ba pare buñ duggee rek géej gi tëju seen kaw lépp nekkaan ndox ñu daal di lap kon nag suñu borom ne fa naa ko ma Israil aleykum salaatu wa alayhi salaatu wa salaam ci loolu la ca ndox moomale wa aghraqnaa ñu daal di woon labal ala firawna waa kër firawna ak moom ci boppam wa antum te ba ma leen di labal di leen mbugal ñoom tanzuruna yee ngi ci leen doon teg teg seen bët di leen gis ñoom ni nga xamante ne nii noonu la géej gi di tëjoo ci seen kaw de wa id fàttaleku leen ba léegi ci xéewal yu mag yi nga xam ne moom na leen seen boroom na ngeen koy tudd di ko fàttaleku waye fàttaleku leen waa àddina lañ joxe woon rendez-vous daal di woon digge Muusa Seydina Muusa mi ñu yónni woon ci yéen alayhi salaatu wassalaam arba'iina layla <coughs> fanweeri guddi lañ ko joxoon rendez-vous mu war a mu daal di ñëw rendez-vous ba ko borom ba moom la doon wax naan li muy xaati naa te gisoon lañ ko ci suuratu te suuratul Araf léegi nag ñoo boobale arbaina layla léegi nga xamante ne ñeent fukk muy quarante guddi summa gannaaw ga ba mu di ñëw daal di war a fa bi joxoon mii xaatam dajeeg moom summa moom yéen see gannaawam ittaxastumul ijla ngeen jàppe yëkk wa ba ngeen xam ne moom la leen saamir yi defaloon ngeen ko koy jaamu min ba'dihi ca gannaaw Muusaa bam leen wanee gannaaw alayhi salaatu wassalaam dem wa antum ta ba ngeen koy def di jaamu yëkk bàyyi seen boroom Seydina Haarun alayhi salaam ne woon seen biir di leen ko fàttali wa antum ngeen lànk yéen zaalimuuna ay tooñkat ngeen woon ba ngeen koy def summa ginnaaw ko ba ngeen defee loolu lële malgré loolu ni muy rëy rëyral afawnaa ankum ma daal di leen jaag jéggal min ba'di zaalika ginnaaw li ngeen def noonu di jaamu leneen lu dul boroom bi tamu wanoon leen lu leer bu muccal leen ci Firawna la'allakum suñu boroom muccal leen daal di leen jéggal la'allakum bu ko defee tashkuruna bu ko defee ngeen daal di sant seen boroom waaye lan moo xewaat mu ne wa id fàttalaku leen yéen waa banu Israayil ba léegi aataynaa la ñu joxoon Muusaa seydinaa Muusaa ma ñu yebaloon ci yéen alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere ba di tawraat wal furqaana muy li nga xam ne day ñëw di taqale li nga xamante ne mooy dëgg ak li nga xamante ne mooy neen muy dëggu gi nga xam ne moom la indi ak neenu Firawna ak yoo yële bokkaale gi jëm ci ñoom la ak njabarkat yi la'allakum bu ko defee yéen tëtuuna ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di gindeeku la mu joxoon lu leer loo lële ca laaya yam ko joxoon ca tawraat leeral ko ci li ngeen war a teg seen tànk da bañ a ñi nga xam ne ñooy jaamukatu xërëm yi ngeen di romb naan dak ij'al lana ali ilahan kama lahum aliha defal ñu ab yàlla comme ñoom niñ amee yàlla mu jox leen téere bi ngir ngeen yooyu yëpp ngeen man cee mucc nag suñu boroom ne kon nag wa il fàttaleku leen leneen xaala ba mu waxee Muusa sayidina Muusa alayhi salaatu salaam mi ma yebal ci yéen li qawmihi fàttaliku leen yéen jullit ñi fàttalikul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi maw bi Muusaa waxee alayhi salaam li qawmihi ay ñoñam di waa banu Israayil ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ innakum dëgg-dëgg yéen zalamtum anfusakum tooñ yéen seen bu ko al-ajl ci sababu jàpp gi ngeen jàpp al la mu yëkk woo wala saamiri yi defaroon leen defal leen lii ngeen koy jaamu bàyyi fi seen boroom kon nag li ngeen di def ngir mu jéggal leen fa tuubu daal di leen tuub ilaa baariikum ci ki nga xam ne moo leen sos moo leen amal di seen boroom tabaaraka wa taala daal di leen tuub jëm ci moom léegi nag nan ngeen di tuube faqtulu suñu borom nag ne leen nii lañuy tuube faqtulu kon na